wa in kuntum ala safarin walam tajidu kaatiban fa rihaanun maqbuuda fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amaanatahu walyattaqi llaha rabbah wala taktumu shahaada waman yaktumha fa innahu aathimun qalbuhu wallahu bima ta'maluuna aliim suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab ñaar téeméer bi ak juróom-ñett fukk ak ñett muy 283 bi mu ne wayin kuntum bu dee ne dangeen a nekk nag ala safarin ci kaw tukki walam tajidu kaatiba te trouvé wu ngeen koo xamante ne nii ba léegi mu ngi wax ci li nga xam ne moo jëm ci det yi ci bor yeeg yoo yële walam tajidu kaatiba te trouvé wu ngeen daju ngeen koo xam ne aji bindkat la farihanum maqbuda moo na ngeen joxe loo xam ne gage hypothèque loo xam ne moom nga fiy joxe moom <laughs> la waa joxe loo xam ne nag maqbuda waa ji da koy mën a nangu da koy mën a téye voilà mu nekk loo xam ne rëx na la garant lay doon voilà bu ko defee bu dee ne lii mooy ci kaw bu dee ne amuñu li nga xamante ne nii mooy koo xamante ne kuy bind la léegi nag waa ji moo koy joxe ngir ne lii mooy wane ne bon lii yoreel naa la voilà loolu lii day wane ne man maa la yoreel nangam. maa la yoreel sàngam maa la yoreel somtan mu ne nag fayin amina bu dee nag dafa wóolu baadukum ki lenn ci yéen daal leneen li mooy ki nga xam ne mooy leble bu dee wóolu na waa ji koy leb ba ne ko non yooyu yëpp jaru ko ko waa walaa ne ko garaawul jarul nga may ngay teg gaa ab gage wala loo xam ne gaaraan la wala loo alhamdulilah loo xam ne daal moom ngay joxee di bu ko defee mu nekk loo xamante ne nii naaru tayle lay niru mooy dama koy jax fii mais mais <coughs> mooy dama koy teg. pour mu garantir la ne lii man joxe naa lii te bu ma kiiwee dinaa fay voilà mu ne nag bu dee loo mu ne bu dee nag da ngeen a wóolu woon ki ñuy lebal kiy leble le wóolu na ki muy lebal léegi nag kooku ñu wóolu ko ba mu ne ko jaru ko léegi nag bu mu ne bu mu bu mu abusé nag confiance waa ji ba ne nag tax mu nar koo bar koo bañ a fay wala mu nar koo fay lu wuteeg la mu ko yoreel moo tax suñu boroom ne bu boobaa nag fal yu addil la di tumin na daal di ne ko koo wóolu amaanatahu li nga xamante ne moom mooy kóolute gi de na ko delloo moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon addil amaanata ila man tamanak ne del lool ndénkaane yi kóolute yi ñu am ci yow bu ñu placer la confiance bu kenn jëlee li nga xam ne mooy kóolute wóolu la ah la tax mu wóolu la na ko mat de na nga ko delloo moo tax mu ne kon fal yu addi na delloo de alladi waa ji nga xamante ne ni tumina mooy ki nga xam ne moom lañ lebal moom moo mële nga xam ne dañ koo wóolu na delloo liñ ko lebal bu fay jotee alladi tumina amaanata la nga xamante ne ni mooy det bañ ko lebal bor ba na ko delloo farloo wal yattaqillaha rabba dana ragal yàlla boroomam de bu mu fi ne non non non man yi man yoreelu ma la woon cinquante fen man ma yoreel loon na quarante cinq ngaan lan te moo ko tey suñu boroom ne lool bu mu ko def na ragal boroom allah boroom bi rabbahu di boroomam mu ne walaa taktumu te bu leen nëbba shahaadata seede de mooy bu baa mooy loolu buñ leen ci wootee yéen nit ñi ñu woo leen ne leen kaay seede ngeen ñëw ba pare leen ba ci biir naan bëggatu la fay ndax nee na ba pare bañ det bi ne demewul woon noonu yow ngay nëbb mbir mi parce que sa mbokk la suñu borom ne bu leen ko def ne waman yaktumha képp koo xam ne daa am seede luñ ko seedeloo mu xam ko ñu woo ko mu xam mbir yi ne ko kaay taxaw devant le juge seede ndax problème a ngi am léegi moom mu daal di koy nëbb fa innahu dëgg-dëgg waajoo jële aasimun aji bàkkaar la qalbuhu xolam wallahu tabarak wa taala bi ma ta'maluna ci li ngeen di jëf alimun koo xam la nga ne lillaahi na borom bi tabaaraka wa ta'ala maa fi samaawaati mbooleem li nekk ci asamaan yi wa maa fi al-ardi li nekk ci suuf wa in tubdu ta bu ngeen feeñale maa fi anfusikum li nekk ci seen biir aw tuxfuuhu wala ngeen nëbbu ko ne yuhaasibkum bihillah mooy boroom bi tabaaraka wa taala moom de dina leen ci àtte ci loolu la dina leen ko xabaare mooy yu ñaaw yi nga xamante ne nii moom ngeen def moo tax lii nag am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne lii nii am ñu ne lii nii moo doon bu njëkk ba waaye après suñu boroom dafa teggali comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ci xadiis bi nekk saxiixu imaamu muslim ne jaam bi rahmatullah alayhi bu nammee def benn bon defu ko kooku boroom bi tabaaraka wa taala du ko bindal bu nammee def lu baax waaye faru ko def mooy lu fait mu nam ma def lu baax rek loolu dañ ko ciy bindal kon nag loolu la bu dee lu ñaaw bu ko bàyyee loolu dee suñ ko ci bindal dara kon nag am lu ñoo xam ne loolu lañ wax waaye wax yi ëpp na wax yi ah te gin na nekk lii sujet la boo xamante ne nii mooy mawdu la boo xamante ne nii bu gën a gudd lii la loo xam ne boroom xam-xam yi boo demee surtout ñuy toppatoo wàll woo wële dañ ciy développer lu baax walillahi alhamdu wal minna mu ne nag kon nag bu ngeen feeñalee li nekk ci seen biir <coughs> ci lu ñaaw aw tuxfuuhu wala ngeen def loo xamante ne nii da ngeen koy nëbb lu ñaaw lu bon yu xaasibkum bihin la borom bi de dina leen ci àtte wala ngeen di am ay jikko yu ñaaw yoo xamante ne ca xol yoo xam ne baaxul yooyu ngeen feeñal ko ngeen nëbb ko borom bi de tabaaraka dina leen ci àtte léegi nag mooy lan ca wàllu iñaan ak yooyu waaye ak soxor ak iññateeg iññateeg façon yu mel noonu ak mooy bon bañ nit ñi ak feebaru xol yi mu ne nag fa yaghfiru waaye bu ko defee lool bu borom bi doon jàppe ku nekk lool ah yëf yi kon doon na gën a dina gën a tar comme ni nga xam ne noonee lañ koy gise léegi mu ne fa yaghfiru bu ko defee mu jéggal li may yasha ku ko sopp te mooy yooyu ngëm yàlla yi nga xam ne nangu nañoo wommatu ba pare nekk ñoo xamante ne nii bu leen lii dalee ñuy dellu ci seen borom tabaaraka wa ta'ala wa yu'adhibu waaye mu mbugal may yasha ku ne mooy yéeféer yi nga xamante ne ñoom ci yii la ñuy dëkk te ñoom xamuñu luy tuub parce que dañoo gëmul sax ne borom bi tabaraka wa taala moom day ndam ngu tuub wala day baal kenn ñooñu moom kenn du luñ jéggal dara mu ne wallahu tabaram bi tabaraka wa taala ala kulli shay'in qadir ci lépp rek la man laaya bii nag bi nga xamante ne nii nag ci la wàcc ah sahaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum booloo mu bari comme ni nga xamante ne nii noonee la ko imaamu abu hurayra radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma radiyallahu taala anhu wa ardaahu nettalee mu ne bi lii wàccee laaya bi mbir mi dafa tar lool ci sahaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam te lii mooy atte bu mooy firi bu njëkk bi ñoom noonu lañ ko jàppe woon mooy bu ngeen feeñalee li nekk ci seen biir wala ngeen nëbb ko borom bi dina leen ci àtte léegi nag mu mbugal ku ko soob daal di jéggal ba daal di jéggal ku ko soob daal di mbugal ku ko soob <laughs> voilà kon nag loolu te borom bi ci lépp la am kàttan léegi nag ñoom bi ñu waxee fa yaghfiru mu jéggal boo ku ko soob mbugal ku ko soob léegi ta boroom bi ci lépp la am kàttan léegi sahaaba yi radiyallahu taala anhum am ñu def benn délégation léegi ñu ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam dal di nag boof seen tànk yi seen bë bëti óom yi daal di sukk nag ne yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ah wàcc nañ ci ñun de aaya boo xamante ne nii ah, wàcc nañ ci yow laaya boo xam ne ah ñun manuñu ko de mooy la muy wax ñu doxe ko lool dina tardé ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen lii ndax da ngeen a bëgg a wax comme ni nga xamante ne nii noonu la waa ahlul kitaabay ni ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere lu leen jiitu ci yahuudi ak nasaraan yi waxoon ne woon sami'na dégg nañ wa asayna te ñooñ mooy ñoo bañ defuñu yow borom bi mu ne leen nag wax leen quulu ne leen naa dégg nañu wa ata'na te dégg na dégg nañu wa ata'na te topp nañu njéggal dong de la ñuy ñaan yow borom bi tabaraka wa taala rabbana i yow suñu borom wa ilayka almasir te ci yow dong yow yaay delluwaay ba de léegi nag bi mu leen waxee lii rek ñoom ñu wax loo lële suñu boroom daal di wàcce li nga xamante ne mooy laaya bi ci tegu lool la ñuy gis ci jotaay bi di ñëw inshaa allahu taala walxaditu rawahu alimaamu ahmad ak alimaamu muslim ibnu alhajjaj rahmatullahi alayhima wallahu taala alam